qaala cheikh alxaaji malik ibnu osman alayhima ridwanu rrahman yallahu ya rabbi fi lxayrati jumlatiha inda almamati wa ba'da alfawti yallahu foofu lañ yamoon waaw dañoo tàmm <laughs> bu ñuy kii euh, <laughs> wax qaala cheikh xaaji omar ibnu moo tax <laughs> waaw bii seen xaaji malik moo wax radiyallahu anhu ah, salatul munajat ci lañ yemoon moom lañ jeexale moom ci la baat bi foofu la jeexe yàllaa ya rab fil xayraat jumlati indal mamato ba'dal fawti yàlla foofu la jeexe gisoon nañ mbay euh, mbir yoo xam te ne aju na ci wàllu dee euh, hmm, ak bakkan yi fi ñuy nekk barzax ginnaaw bi ñu deewee ak seen teqantal alhamdulilah léegi fii li ci bariwul bokk na ci liñ ci war a xam rek mooy dee maanaam mooy dund parce que indal mamaati mooy fil xayaati wa ba'dal fawti mooy ba'dal mamaati waaw fil xayaati ak ginnaaw dee bi al fawti waaw en fait dund lenn lu ci nekk selon li ñuy tuddee ak dundam la am na mbir yoo xam te ne dañuy dund am na yoo xam ne dañuy dee ruux ak arash kursi aljana safara xalima lawxul ma xalima bi yàlla bindee bi yàlla bindee ci maanaam bi bind dogal yi ci lawxul mahfuz ak alliwa boobu ñu tuddee lawxul mahfuz ak yaxu yamar kiic ñoom duñu dee yax yomal kiit mooy zanab bi ñuy nax zanab mooy geen nit bu doon am geen fi geen gi di saxe yax boobu noonu du dee ah coccyx waaw waaw waaw mën na ko bañ a nekk noonu donc est-ce que lu yeneen ñaari bën-bën yi waaw waaw ala kulli xaalis loolu lañuy wax yàqu yamar ki du dee du dee taw bii taw yowmal qiyaamat maanaam bal bu àdduna di tukki bu àdduna tukki taw bi taw ñeent fukki at 40 ans foofu la yàlla ci yàqu yamar ki boobu la yàlla dekkalee mbindeef yi yaram bu ci nekk mu wutal ko maanaam ruux bu ne maanaam bakkan bu nekk bakkan bu ne mu wutal ko yaram bu askanoonte ak àllaxira mais marque nit def ciy feeñ ba ni muy nga xamante ne boo gisee nit ko danga koy xàmmee laa budda loolu du mën a ñàkk <laughs> waaw soo gisee nit ki laabu da nga xàmmee ko samaniyatun ah. hukmul baqa'i ya'ummuha min al xalqi wal baaquuna fi hayzil adam humul arsh wal kursi naarun wa jannatun ah humul arsh wal kursi yi naa naarun wa jannatun kaza ruuxe wa zanabu wala wal xalam juróom-ñett yi ñoom yàlla dafa dogal ci man-manam bi mu manee lu ne am kàttan ci lu nekk di dund dund goo xamante ne dafa sax amul fu dundam di tàmbalee te amul fu mu yam te dund ñëpp di jóge ci dundam moom subhaanahu wa ta'ala ci la dogale juróom-ñett yoo xam ne ñoom duñu dee moo yi ma la tuddal arsh arash kursi yu safara ak aljana ah, ak yaxu yamar kiij ak xalima ma xalima bi ñuy bindee dogal yi ak mbir yépp ak alliwa boobu ñuy tuddee lawhul mahfuz dinañ ci ñëw insha allah ci salli ala lawhikal mahfuzil ashraf min kullil xalaa'iq incha ci détails yi aju ci lawhul mahfuz lawhul mahfuz ak. demal wuyu waaw waaw d'accord mi ngi toppatoo benn la yox yamar ki mooy nit su doon am geen fi geen gi di saxe foofu mooy fi nga xamante ne foofu lay mooy comme germe nit 40 ans yi nga xamante ne moom lay taw avant yowmal xiyaamati ci lay nit kii di germe waate di di di di di di mën a di dekkiwaat dégg nga kon yaxu yama kon kon kon juróom-ñett yi ah ak la la ak xalima ba kon yii ñoom ñooy juróom-ñetti mbir yi nga xam te ne ñoom duñu lan duñu dee loolu mooy ci cosaan ndax ruux kon ci nit boo leen seetloo nit nit ruuxam moo ci dul dee mais nit comme adduna yi yàlla bind ci moom dinañ ci ñëw comme nañ ko waxe woon insha allah da gis am na adduna yi li ñuy bari bari bari yi nekk ci biir nit yépp ruuxam moo ci dee ndax ruux ci yàlla lay aju yàlla moo ko insufflé ci nit mu jóge ci moom borom bi subhaanahu wa directement du dee bu nit heure dee jotee tam ruux day yéegaat rek demaat ci boromam lii dee ci nit mooy xolam ak xelam ak yaramam bakkan bi dina day mos dee mais du dee moo tax mu ne kullu nafsin za'iqatul mawt day mos dee bakkan bu ne day mos dee moo tax daf ci daf koy mos rek traversé ko jàllaat ci leneen moo tax muy dem ci barzax yi ma leen waxoon juróom-ñett yi barzax yi ma leen waxoon selon état bu nit ki selon état bu nit ki mu nekk ci barzax yooyu donc moom bu bu dégg après dañ koy da koy mos bu mosee dee après affaire bi day wex ci moom euh, <laughs> ça dépend nag bu fekkee ne jullit la ak su fekkente ne su fekkente ne jullit la li muy gis bu deewee li muy dund loolu sakaraat la tudd sakaratul mawti moom la wax sukuraatum dee ñoo fi sakk sakk ah, ah, ah wa ah, naka mooy sakara loolu nit ki su deewee boobu dee bakkanam su deewee dee kon lan la dee mooy taxaw bi nga xamante ne moom la malakal mawti malakul mawti mooy malaaka bi nga xam ne moom mooy rayaate bu ñëwee taxaw ci kanamu nit ñëw pour root ci bakkan waxoon naa ne la bakkan barrière la bu nekk diggante nit ki ak ruuxam yaramu nit ki ak ruux bi barrière boobu su ko ñëwee di ko toj di ko dindi di ko yëkkati loolu moom mooy dee bakkan boobu nag daf koy mos mais du ci sax melul comme yaramu nit nga xamante ne moom bu deewee day dee disparaître wala xolam wala xelam ah, léegi nit ki su deewee bu dee jullit la sakratul mawti lay am maanaam sukuraatu ndee ñu ngi jógee ci as sukkur gi tekki ak mandite maanaam bi tekki ak mandite kon loolu moom day neex ci moom bu dee ni jullit la moo tax dee day neex bu bu bu deewee moo tax da ngay gis après nag leer gi feeñ leer gu baree bari mu gis ko mu gis ay réalités yoo xam xamante ne xamu ko su koo gis mu koy découvrir moo tax alquran wa jaat sakratul mawt bil haqqi zalika ma kunta min utahe ah ah nakaraka fa kashafna anka bi mu naan fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al yawma hadid maanaam danañ la wuññi li nga xamante ne moom mooy kiiraay gi nga xamante ne moo nekkoon sa diggante ak ngay gis réalité yi parce que nit day dund mais du gis réalité yu bari léppam dañ ko limité léppam dañ ko limité mais bu deewee da ngay gis nag léegi gis-gisam nag day day day day bët dootul ama ci ay limite mu gis lépp réalité yi leer bu yaatoo yaatoo yaatoo bu ko màndil moo tax ñu tuddee ko sakara sukuraat tuddee amma ki nga xam ne moom mooy yéefér comme ni alquran wax kooku xamaraatul mawt lay lay lay dund maanaam méteg mais sukuraatu ndee googu maanaam dee gi ci jëmmi boppam maanaam bakkan bi mos dee loolu nit mën na koo am fii ci àdduna nit mën na koo am ba pare ya continuer di dund loolu la ñuy wax fatxul akbar bu ko amee continuer di dund moom la ñuy wax fatxul akbar ce qui fait que day yor àtte maanaam moom en fait léegi <laughs> day dund dund goo xamante ne day sax ñooñu nag ñooy soppe yàlla yi yegg ba xam ne dañuy nekk soppe yàlla dëgg ñooñu ñoom dañuy jóge fii dem ci beneen àdduna kese mais amuñu dootuñu jaaraat ci dee ndax li alquran wax laa yazuquna fiha al mawta illa al mawtatal ula dee ku ko mos dootoo ko mosati dee benn yoon rek ngay dee comme niñ ko xamee dee nit du dee ñaar yoon benn yoon moo tax nit war na fexe ba dee avant dee di jot loolu mooy loolu mooy loolu loolu mooy fatxul akbar bu ko defee nag def na li ko yàlla doy woon maanaam résoudre na problème am en fait problème bi mit ñi résoudre mooy loolu loolu mooy problème bi nga xam ne képp amul résoudre ko doon dara foo toll da ngay nekk ci euh, euh, euh, questionnement problématique yi duñ jeex mais boo amee fatxul akbar nag résoudre nga problème bi bi tax ñuy wax mais loolu du amee lu dul ci ndigalu yàlla comme ni ko alquran waxee alquran nee na wa ma kaana li tax an tamuuta illa bi iznillah nit bakkan du dee lu dul ci ndigalu yàlla mais nañ xam benn affaire mooy fatxu boobu nit ki su koy am ci ndigalu yàlla la koy amee mais dafa am processus maanaam dañ koy jàppale ci loolu loolu foofu la tarbiya di ñëwee foofu la tarbiya di ñëwee tariqa bi nag looloo ko tax a jóg Seex Ahmad Tijaani radiyallahu anhu dafa garantir mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay toppeem Seex Ahmad Tijaani radiyallahu anhu dafa garantir mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay toppeem ni danañ am fathul akbar fathul akbar boobu danañ ko am même bu dee benn seconde lay doon avant ñuy dee mais dinañ ko am yàlla nañ ko yàlla defal moo tax nekk taalibe ci Cheikh bi Tidiane yi radiyallahu anhu mooy affaire bi moom mooy affaire bi non ah, ku ko am mooy résoudre nga sa problème na sax taalibe dëggu rek na sax dëggu rek yàlla nañ ko yàlla def moo tax euh, dee googu kon ñuy wax dëgg-dëgg bi tax ñuy wax ci nitu yàlla yi mooy dee gii ma leen wax mooy bakkan bi dee avant mais fekk yaa ngi dund dëgg la nag nit mën na am sax fàttu fële ci àllaxira nit ci mën na am sax fàttu ci du ko yëg waaw waaw mën na am fatxu te du ko yëg xanaa dafa mer xanaa mën na am fatxu sax te du ko yëg waaw parce que fatxu bi su ko amee yàlla dafa dafa am rek yu ko yàlla nëbb yoo xamante ne du ko ko wan parce que am na ñoo xamante ne fatxu gërul ci ñoom moom la da baax Aziz Dabakh laa anhu doon wax masalan am na ñoo xam ne bu ñu amee fatxu dañuy gis dañuy am fatxu rek commencer Euh, euh, euh, commencé daal di dem nekk chrétien wala juif parce que dañoo nekk dañoo am fatxu waaw si parce que fatxu boo ko amee da ngay gis réalité mbir yi yow réalité yi ngay gis ce qui fait yow soo gisee par exemple comme ki amoon ko gis croix bi daal di gis ni mu taxawee ci turu yàlla yi ak meloom mu jàpp ne ko lii moom mooy dëgg maanaam ñii ci liñ ne dëgg la mu daal dem. ah daal di daal di nekk chrétien donc fatxu waaw loolu moom moo tax am ak akbar rek taxul nga sauver abadan sauver fan nga koy amee mooy boo demee ba gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu léegi nag sauver nga soo demee ba gis yeneen bi nag sallallahu alayhi wa sallam xamal ne nag léegi am nga sécurité am nga garantie ci ne nag léegi yow moom sa affaire baax na mais nit ki fekk yéegul foofu rek amagul garantie. adduna ak allaaxira amagul garantie nit ki fekk yéegagul ah tant que gisagul yeneen bi sallallahu alayhi wa amagul garantie parce que mën na yàqule saa su ne. moo tax ku xam yàlla dëgg day ragal yàlla ku xam yàlla moo fekk ku xam yàlla day ragal yàlla waaw déedéet abadan te nelawuloo moo tax ñuy wax paa pa ci bi ci gént am na ñu naan gis yonent bi kañ gis yonent bi rek est-ce que ci gént la wala dafa non waaw xam nga gis yonent bi sallallahu alayhi ci gént du ñàkk njariñ tout le temps day am njariñ gu ci juddoo am na lu ci nekk mais yàqule maanaam xam nga nit mën na am benn acquis ba pare perte aki bi am na acquis bi mais garantiwul ne dana ko perte fii ak lan waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam kay pourtant am na ñoo xamante ne gëmoon nañ ko nekk ay jullit jamono du dëgg waaye dañoo dee waaye bi ñuy dee dañoo dee kéefër te pourtant gëmoon nañ ko après dañoo tub bi wala leneen dal leen ci yoon bi ba tax ñu nekk ay yéefër moo du ko ko léegi pourtant loolu day dal loolu loolu mën na dal nit fii tamit mais nag bu gisee yeneen ci bi sallallahu alayhi mais gis ko parce que gis yeneen ci bi saasam ay façon la ay façon yu façon lañ moo tax il faut pas ñu yamale yëpp benn déedéet ay façon lañ loolu xam naa dinañ ci ci beneen munaasaba fu mu gën a askanonteer mais ay façon la ala kulli xaalan gis bi lay sobe mooy gis bi nga xamante ne da nga koy gis ak sa xol gis bi nga xam ne mooy dëgg dëgg mm, mm, euh, euh, euh, dafa am gis bu spécial boo xamante ne képp ku ko gisewul noonu parce que tey mën nga gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xam ne dañ ko doon gis ne benn waaye gis comme ni ñu gisee nit ñi rek de manière générale nit la rek comme ñun am ñoo xam ne dañ koy gis am na ñoo xam ne ba léegi ay jullit lañ mais dañ considérer yonent bi sallallahu alayhi wasallam tout simplement comme étant nit comme ñun rek <laughs> du dëgg dëgg la nit la comme ñun ci kaw ne dafa am yaram ci kaw ne ya ah. jaamu yàlla la ak yooyu noonu loolu nit la comme ñun mais foo déggee diw dafa nuroog nàngam diw de comme nangam foo ko déggee dafa am rek lu ñu bokk mais nuroowuñ complètement ah waaw kii bii la bëgg a xam nga bu ma nee bu ma nee Moodu de comme Ibra Moodu comme Ibra c'est parce que dafa am ñoom ñaar lu ñu nuroo kese loo xam ne loolu laay def allusion mais cela ne veut pas dire que Moodu ak ñoo nuroo lépp lépp lépp lépp yeneen bi sallallahu alayhi bu nee nit la comme ñun dëgg la nit la comme ñun mais nuroowuñu lépp muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa yaqutatun baynal xajar wala bëggoo bal huwa kal yaqutatun xajar yeneen bi sallallahu alayhi nit la waaye melul ne nit ñi ni mu mel mi ngi mel ne wurus ngalam wala maanaam jamaa boo ko tegee ci biir yeneen xeer yi yonent bi sallallahu alayhi am ñoo xam ne dañuy gis yonent bi comme en tant que rasulullah rek sallallahu alayhi wasallam ku yàlla yónni la point final am ñoo xam ne bon gën nañ ko tuuti la ñoom dañoo jàpp ne ab héros la ñoom ab qariyat nabi lañ gis sallallahu alayhi moom daal ab qariyun ab héros la comme. orientaliste yi ni ñu koy gisee voilà c'est un conquérant vraiment jàmbaar laa nangam nangam am ñoo xam ne dañ koy gis comme en tant que yeneen koo xam ne yàlla daf ko yónni kooku moom daf koo jàpp mais am na ñoo xam ne dañ ko gis comme en tant que leer yenent bi sallallahu alayhi leer la nuur mi na nuuri xat awdata hakaman nuurun mubinun ata voilà nuurun ahata bihil anwaaru haajibatan anil haqiqati yonent bi sallallahu leer la loolu dinañ ci gën a ñëw insha allah léegi euh, gis gi nga xam ne dafa spécial nag gis googu noonu boo ko gisee kooku ci ngay amee ci ngay amee njariñu dootoo yàquleeti mais du gis gu nekk du gis bu nekk su doon loolu la kay kon yéeféer yi dëkkoon Makka kay dootu ñu dem duñ dem safara lu dëgg waaye gis ki dafa wuute ay ay martaba la ay niveau la ala kulli xaal ñu dellu si waat ci maanaay dund ak dee dund dund dafa am ndox mu ñu tuddee aynul xayaat ndoxu dund la képp koo xamante ne naan na ci du dee xam-xamam du dee xam yàllaam du dee xolam leer gi ci nekk du dee ruuxam comme niñ ko xamee du dee bakkanam du dee yaramam du dee daraam du dee loolu mooy aynul xayaat ah voilà l'eau de vie aynul xayaat yi ndox la moo xamante ne ah, ci kaw suuf sii la ne waaye dafa am maana boo xamante ne daf koo naan daf ko puiser ci xaqiqatul muhammadiyya loolu moo tax ndox la moo xam ne nit mën na ko romb sax te du ko gis képp ku ci naan nag du dee ñu mel noonu ñi nga xamante ne nag ñoom dañuy continuer même bu heure dee jotee seen heure bi ñu waroon dee bu jotee dañuy continuer di dund ànd ak dañuy fàddu ci bëtu nit ñi c'est-à-dire que ñoom ku ñu bëggul ñu gis leen rek dootul duñu leen gis ñooñu la ñuy tuddee rijaalul xay bi maanaam partie lañ ci rijaal rijaalul xay bi baat la boo xam ne dañ koy joyal ci ci ñu bari mais ñii dafa am ñu tuddee rijaalul xay bi ku mel ne Seydina Xadir alayhi salaam ci ñooñu la bokk parce que moom ba léegi mi ngi dund te lu bare bari wàllu yi dañuy wax ne gis nañ leen gis nañ ko dañuy toog moom dañuy waxtaan ak moom et cetera dañ leen di jàngal et cetera. ba léegi mi ngi dund ah ku mel ne Seydina Ilyas alayhi salaam ci ñooñu la bokk ku mel ne Zulqarnayni ci ñooñu la bokk ku mel ne Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu ci ñooñu la bokk ñooñu la ñuy wax dañuy yor àttee nit ñu dee parce que nit ñi duñ leen gis du ku nekk leen di gis moo tax rijaal mooy góor yi mooy les hommes al-ghayb mooy mystère et l'invisible mystère e l'invisible le mystère et l'invisible moom mooy rijaalu ghayb les hommes du mystère et de l'invisible voilà man xawma ci jigéen mais c'est que bu ñu waxee góor ñi da dafa général maanaam góor taxul ñuy wax maanaam le sexe masculin taxul ñuy wax voilà lomb grand H avec grand H loolu moom moo tax ñuy wax kon nit ki mën na continuer nag di dund te bañ a dee comme niñ la ko waxe ci mu fexe ba ba bakkanam dee bu bakkanam dee rek day continuer di dund te dootul deewati abadam léegi nag tey bu fekkente ne dañ ni diw de yëgg na maqaama boobu waaye nag léegi dee nag gis nañ ko mu dee bañ suul ko rob nañ ko et cetera xam leen ni dee googu du dara lu dul tàqalikoo gi ruux gi tàqalikoo ak yaram bi moo tax ñuy wax bokkul ak parce que dégg nga bokkul ak dee gi nga xamante ne moom la ñuy wax fii ni ñun dee bi ñuy wax fii bokkuñu <laughs> du ñu benn moo tax bul ko jaawal mais nit ki yegg ci niveau boobu nga xam te dafa bokk masalan ci siddiquuna yu mag yi ak yonent yi sallallahu alayhi wasallam comme ni ñu wax ci barsax yi ñooñu ñooñu seen ruux ñooñu bu ñu nee dee nañ ba ñu rob leen ba ñu suul leen wut leen wutal leen bërëb tamit seen ruux day continuer goxu asamaan yeeg suuf si fu leen ci neex la ñuy dem ba pare dañuy am pouvoir de manipulation ak administration totale ci mboolem li nekk ci àdduna kon foofu la salaatul munaajaat yam léegi nag mu ne balligh ila shafii al aali amaanatana salaatana maaha taslimu yàllaaho balligh yàlla nga jotale ila shafii ba ca rammukat bu mag ba sallallahu alayhi wa al aali bay ka nga xam ne muy ki gën a kawe mboolem ñi rammuwaate yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a kawe ndax moom ci jëmi boppam moom mooy ràmmkat bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ràmmkat bu mag bi d'ailleurs moom mooy ràmmu ràmmkat yi pour ñu mën a ràmm sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko waxee ana awwalu shafi'in wa ana awwalu mushaffa man maay kii njëkk ki nga xam ne maay ràmm man maay kii njëkk ki ñu laat ñu ràmm maanaam moom la ñuy njëkk a ràmmuloo moom moo ram woon yi ci njaalbeen ba yàlla bind leen niki noonu moom moo leen di ramu ci wërsëg yi leen yàlla yàllay wërsëgal ci lépp loo xam ne dafa aju ci seen wërsëgu zahir yi te moom mooy wërsëg yi ñuy am lekk naan alal am am man-man sañ-sañ kattan ak wërsëgu baatini xam-xam ak di ci aju leer yi secret yi xam yàlla yi jàkkaarloo mbiru borom bi subhaanahu wa taala aljanna ak li ci aju yépp wërsëg yooyu tamit yonent bi sallallahu alayhi mooy ràmm nit ñi pour ñu am ba ci martaba nit ñi sax seen marta maraati bi ñu am ca yàlla yëpp ci ramu yonent bi sallallahu alayhi lañ ko amee en fait bu dul woon moom yooyu yëpp du am kon yàlla nga jotale nañu ràmmkat bu màgg boobu sallallahu alayhi amaanata naa suñu kóllëre ak moom kóllëre gi li nga xam ne moom mooy lu wóor lu sécurité maanaam li nga xam ne dañ koo bëgg a ñoŋal téye ko loolu kóllëre googu nga xam ne moo am suñu diggante ak moom yow yàlla suñu borom subhaanahu wa ta'aala yàlla ñu ko. salaatana ah, suñuy julli nag maaxaay na ànd ak kóllëre googu ak taslimu gu ànd ak maanaam maaxa gu ànd ak maanaam julli gi yàlla julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam saa yoo ko defee xamal ni yeneen bi sallallahu alayhi dinañ ko ko dina ko yóbbu. danañ ko ko jottali su dee vendredi la ajjuma moom moo koy déggal boppam te mooy nuyoo mooy koy fayal boppam moo tax saa yooy julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam teewlu ko ne yaa ngi julli ci moom sallallahu alayhi wasallam teewlu googu nga koy teewlu ne yaa ngi julli ci moom nga teewlu ko ci sa kanam bi yëg ne maanaam julli googu en fait en réalité moom ci boppam moo la branché courant bi tax nga mën koo def yow doo dara lu dul manifestation fi mbir mi manifesté woo rek ba pare njariñ gi yëpp ci yow lay dellu du ci moom njariñ gi yëpp ci yow lay dellu si du nga màggal ko ànd nga di julli ci moom ngir sopp gi nga ko sopp loolu soo ko defee julli googu mat na yàlla bu la koy fay dalay fay lu tolloog jëfum moom yenn màggaayam moom yeneen sallallahu alayhi wasallam pa lu tolloog yow sa màggaay soo ko boolee ak niyaaba an cheikh maanaam nga yéene waale ci ne dama koo def ci laminu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu yàlla dala koy fay ci lu tolloog bu doon Cheikh Ahmed Tidiane moo ko def en fait xam ne booy julli say julli taaya gi ngay taaya boo yegsee boo ne attahiyatullah zakirullah tayyibat salawatullah wala comme li hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu bi nekk ci ñaari saxex yi mi ngi ci sunan yi ne ñun dañ daan wax naan as-salaatu ala qabla xalqihi assalaamu ala jibril assalaamu ala mikail assalaamu ala fulan wa fulan wa dañ daan wax buñ daan julli dañ daan bu buñ yegsee ci place boobu dañ daan wax ah jàmm de ah ci yàlla daal lañ koy nañ ko nañ def nañ ko wax ci yàlla maanaam nañ jàmm yàlla nekk ci yàlla avant mbindeefam yi ah après jàmm yàlla nekk ci Mikaayil ak jib ci Jibril ak ci Mikaayil <laughs> yow laa doon seet en fait loolu wax la joo xamante ne Sayda <laughs> Khadija radiyallahu anha moom daf ni woon inna allaha huwa salaam wa ala jibrila wa ala ras wa ala wa jibril assalaam moom loolu la dan inna allaha huwa salaam xoolal parce que yenent bi sallallahu alayhi jibril alayhi salaam dañu ko haadihi khadija khadija ngi fa idha aqbalat fa balligh assalaam min allah su yegsee na nga ko jottali bu tukkee ci yàlla wala nga assalaamu alayka lañ koy moom nag mu ne allah allah wa salaam yàlla moom mooy assalaamu waxoon nañ lan lay teg bi nekk salaamu ah voilà mais xool Seydina xoola Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ñoom Xadija radiyallahu anha ca Makka la doon waxee ne kenn du nuyu kenn du ne ko assalaamu alayka yàlla kenn du ko ko ndax moom mooy assalaamu ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhum xoolal maanaam nga xool différence maanaam niveau bi ñu ñu mu wutee vraiment ñoom Madina ñu doon wax assalaamu alallah qabla xalqihi <laughs> ànd ak maanaam comprendre woon masala bi nga xam ne yaay Xadiija radiyallahu moom comprendre woon na ko moom ca Makka moom avant ah mu ne kon. Hmm, ñoom kon ñoom loolu lañ daan wax waaw assalaamu ala fulaan duut yéen bi saa sam ne léegi ba leen def loolu nee leen rek attahiyaatu wa salawaatullahi wa tayyibaatu assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihiin loolu soo leen ko defee xam leen ni nuyu ngeen mboolem jaam bu sel ci asamaan yeeg suuf def ngeen ko am na benn waay euh, mbokku taalibe fan yële dañ doon waxtaan mu ne ma ma ne ko ndax yaa may ñaanal mu ne ma waaw maa ngi lay ñaanal kay mu ne ma ma ne ko dangay tudd sama tur mu ne ma su ma nee assalaamu alayna wa ibadillahi salihin boole naa la ci biir ma ne ko wax jooju fu mu jóge mu ne ma ma ne ko wax jooju fu mu jóge mu ne ma wax jooju ci sëñ Babacar la jóge radiyallahu anhu man ko d'accord yow da ngaa dégg Alaaji Abdou Aziz radiyallahu nettali affaire boobu mais sëñ Babacar dafa ñëwoon ci moom radiyallahu anhu laaj ko ne ko mu ñëw ne ko ndax bu ma bu ma nee sa sa mbokk jullit su nee la ñaanal mbaa yaa ngi may ñaanal wala bul ma fàtte ci ñaan boo ne ko waaw fàttewuma la ci ñaan même boo dul tudd turam wax nga dëgg ndax saa yooyu julli da nga koy wax assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin maanaam ñi ngi ñaan jàmm ci ñun ak ci mboolem jaamu yàlla yu seen yi te ñëpp julli ñëpp dañuy duggaale ci biir sëñ Babacar radiyallahu anhu ne ko waaw maanaam tontu ko ba pare ne ko déggoon na sa même laaj bi laajoon naa ko sa papa maanaam Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu mu tontu ma di bi ma waxee loolu ma ne ko ma ne ko yow foofu kon nga déggee wax ji nga jàpp ne wax ji ci sëñ Babacar la jóge radiyallahu anhu mu ne ma waaw ma ne ko wax ji nag yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam xadis ngi ci saxiix ah en fait dañoo répété waat waxu yeneen bi sallallahu alayhi mais wax ci ñëw maanaam dañ dañoo def leeral bi pour ndax xam nga bu ma ne bu ma ne ndax yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi wasallam nit munu cee werantee nit dootu ci mën a werante alors que keneen ku mën a doon kenn kenn mën naa taxaw fee ne d'accordul mais yeneen bi moom boo ko tuddee sallallahu alayhi wasallam kenn kenn du ne d'accord ba pare nga delluwaat ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ëpp solo ngay delluwaat ci keneen ku dul yeneen bi sallallahu alayhi ah, léegi yonent bi sallallahu salaam bi mu waxee loolu xam nga bi mu ne leen dee leen wax assalaamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin en fait yonent bi sallallahu alayhi foofu xam nga taaya nit ki buy buy taaya c'est parce que dafa jóge ci sujjóot bi nga xamante ne ci la gën a jege boromam muy taaya di teewlu boromam subhaanahu wa ci maanaam ne ak tahiyaatu nuyoo yëpp lillaahi yàllaa ko moom wa tayyibaatu mboolem yi teey yàllaa ko moom lillaahi wa ah, wa tayyibaatu salawaatu lillaahi tayyibaatu salaat julli teey yëpp yàllaa ko moom léegi nag kon yow delloo waat ga lépp ci yàlla lépp li nga doon def delloo nga ko ci yàlla mais da ngay xam ne yàlla benn bari benn moyen la am yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy intermédiaire bi gën a mag diggante yàlla ak mbindeefam loolu moo ma tax nag assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu moo tax nga koy wax mais loolu soo koy def danga war a teewlu yenent bi sallallahu alayhi nga teewlu ko ci sa kanam ba nga xamante ne daanaka day mel ni yaa ngi koy gis assalaamu alayka maanaam ñu ngi lay nuyu yow ayyuhan nabi yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam wa rahmatullah ak ba yërmandeg yàlla yàlla nekk ci yow wa barakatu ak i barke soo paree nag yenent bi sallallahu alayhi dalay tontu dalay tontu boo ko nuyoo dalay fay fay googu mu lay fay nag yow yaa koy maanaam yaa koy wuutu ci làmminam moom nga fayal ko mbooleem maanaam nga fayal ko sa bopp ak mbooleem mbindee fi moo tax nga ne assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin kon ma nuyu jàmm yàlla nekk ci ñun ñii tamit ndax dangaa dangaa da tontul yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam si comme si dangay ngay imaginer sa bopp comme si da nga maanaam da dugg ci biir yeneen bi salaa alayhi wasallam di ko tontul. assalaamu alayna wa ala ibadillah salihin ak mboolem jaam yu sell yi yooyu nag kenn génnu ci mboolem univers bi mi ngi ci biir ndax mboolem univers bi day sàbbal yàlla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih amul dara lu nekk ci univers bi lu dul day sàbbal boromam subhaanahu wa taala di ko sant <laughs> salli yàlla nga julli wa sallim te nga sëlmal alal haadi ci aji gindee ji ki nga xam ne moo ñu gindi nag af famille mi bu mag boobu sallallahu alayhi wasallam kama kéem li nga xam ne tarda noonu nga gërëme wayar daaw te noonu la ko gërëme moom tamit yaa rahmaan yow nga xam ne yaa aji fees dell ji yërmande yàllaa yow allah yow yàlla yàlla yàlla nga jullite nga sëlmal ci sa ki nga xam ne moom moo ñu orienté ki nga xam ne moom moo ñu guidé sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne mooy sang bi waaye comme ni ñu ko gërëmee yow ak comme moom ni ñu ko gërëmee xam nga ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla mooy li gën a kawe lu nit di wut mboolem lu nit am xoolal aljanna sax bu ko nit ñi nekkee bu ñaanee yàlla ne ko yàlla da leen di teg fu a léegi wan naa leen sama bopp ñu gis yàlla gisee yàlla leen lan ngeen bëgg encore ñu ne ko ridaakal akbar ar ridaak ridaak sa ngërëm lañ bëgg mu ne leen jox naa leen sama ngërëm gu màgg bi ridaakal ridaayal akbar allazi la saxata ba'dahu abadan nga xamante ne ak sànj dootu nekk ci ginnaawam abadan maanaam ngërëmal yàlla mooy li gën a kawe li nit di wut mboolem li nit di sàkku ci kaw suuf ak ak ngir àdduna ak allaaxira na xam ne bu amee ngërëmal yàlla mooy am na lépp ci la lépp nekk waaye ngërëmal yàlla boo ko bëggee am dangay fexe ba mboolem lu yàlla dogal nga gërëm loolu mboolem lu yàlla dogal nga gërëm ko te ci biir loolu tamit maanaam mooy da ngay nangul yàlla nangulal yàlla reconnaître ne moom mooy ki am droit di digle ak di tere moo am droit di tëral àtte ci sa kaw te lépp lu mu àtte yow da nga cee war a wéy loolu reconnaître ko ko ba pare mboolem lu mu dogal ci àdduna bi tamit loolu tamit na la neex gërëm ndogal gi nag d'accord ci dogal bi terewul li ñu dogal nga bañ laa neex ñaar yooyu bokkuñu àtte bi yàlla tëral moom moo dogal tëral na ko bu dee ci charia amul dalaa war a neex amul benn dara maanaam ndogal gi àtte bi ak li ñu àtte lépp dalaa war a neex mais bu dee ci wàllu dogal àdduna yi ni bu yàlla dogalee ci yow mbir moo xamante ne metti na nga ne yàlla mi dogal lii comme moom àtte bi le mu àtte mbir mi loolu neex na ma mais mbir mi nag maa ngi ñaan yàlla moom mu dindi ko foofu la ñaan di duggee en foofu la yeneen effort yëpp di duggee en xam nga euh, yàlla lépp lu mu def teg dafa bëgg mu réagir par rapport ak loolu le fait mu lay bégloo ak di la teg naqar di la teg njàqare ak tiis ak di la jox maanaam ak mbégte ah ak ubbeeku ak féex yooyu yëpp xeet la pour wan la boppam kese bu defee lu baax moo tax ngay gis awaam yi lan lañu def lu neex lu am rek de yàlla baax sama borom ak a baax yàlla ku baax la lu dëgg ah bu dee lu metti nga ni ci yàlla du ki am wér gu yaram moom lu muy wax ki nga xam ne moom wér gu yaram bi am na alal wér am na wér gu yaram lépp lu muy wax ah ana yàlla ah waaye yàlla daal eh gars daal mais bu feebaree ànd ak pauvreté gu metti danaan ay waay yàlla dimbali ma maanaam léegi gis na yàlla kon léegi gis na yàlla maanaam yàlla loolu il faut ñu ah, comprendre ne mboolem mbir ci yàlla la jóge nga di ko gërëm nag ci ngay amee ngërëmal yàlla ci zahir ak ci baat te sax loolu ci ngay dem ci ba am contemplation yi ñuy wax mushahada maanaam ngay teewal teewlu yàlla xam nga euh, yàlla sama borom subhaanahu wa ta'ala il faut que ñu xam ne lépp loo xamante ne daf koo dogal bu fekkente ne da ngay gis ndogalu yàlla ci lu ne ni yàllay defee lu ne ni yàlla di di di di di bindee lu ne lépp nga gis ci kàttanu yàlla ak màggaayam saa su nekk ngay gis yàlla loolu moo lay indil ngay gërëm même mbir mi mu mettee lu mu naqari naqari lu mu metti metti nga d'accord ci gërëm ko loolu moom mooy indi nga am lan loolu moom mooy indi nga am contemplation bi maanaam nga jékki-jékki da gis yàlla ci lépp même boo amul woon maqaama boobu da ngay da nga koy am à travers loolu yàlla nañu ko yàlla defal mu ne salli wa sallim ala nuuril muhiiti ala kullil mukawwani salli yàlla nga nuuri ci leer al muhiiti ba nga xam ne mooy aji peek <laughs> ala kullil mukawwani ci lépp loo xamante ne lu ñu nekkal la mooy kan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy xaqiqatul muhammadiyya mooy liñ doon wax sànk rek ci ne yenent bi sallallahu alayhi ma leer la mooy leer gi nga xamante ne mboolem lu nekk moom daf koo peeg lépp lu nekk rek daf koo peeg moom hmm? moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kanzil xalqi moom mooy trésoru mbindeef yi mbindeef yëpp lépp loo xamante ne am nañ ko ci leer ci xam-xam ci yiw ci mbaax ci sellte ci ay secret ci jege yàlla ci ragal yàlla ci xam yàlla ak lépp loo xamante ne am nañ ko ci wërsëg ci nëbbu yeeg yu xam leen ni ci say trésor bi ñu tuddee sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi ci la ballay kooku mooy kanzul xalq wallahu yàlla salli yàlla nga julli ala rahmati daarayni ci yërmande ñaari min ñaari at ñaari kër yi maanaam àdduna ak àllaxira moom mooy rahmatud daarayni sayyidina Muhammad moom la waxoon fële ci xoolal na ko doga wama safinatu turja ghayra rahmatikal uzma mooy yërmande gu màgg gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy yërmandeeg yàlla gu mat bi moom la alquran di wax naan wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónni wuñ la lu dul ngir nga nekk yërmande ñeel moo leen bindee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy yërmande gi nga xamante ne bu dul woon moom yàlla du bind dara en fait euh, moo tax mooy sur mooy sayyiduna suñu sang ba mooy ruuxul wujudi mooy ruuxu nekk téef yi lépp loo xam ne dafa exister esprit bi ci boppam li nga xamante ne moom moo ko nekkal dëgg-dëgg ba tax ñu mën a tudd loola sayyiduna Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam maanaam leeram gi xaqiqa moo tax nag ñuy wax xaqiqatu Muhammad yola c'est que doon foo xale bi si si ni mooy ñaari kër yi àdduna ak àllaxira ah, maanaam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ñaari kër yi lépp loo xamante ne lu ñuy wut ci àdduna la la ci maanaam yërmandeeg yàlla ga ko incarné mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nit ki noonu lu ñuy wut ci àllaxira yërmandeeg yàlla ga ko incarné mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam en fait moom sax moo tax concretement yàlla bind àdduna bi moo tax yàlla bind àllaxira moo tax yàlla bind aljanna moo tax yàlla bind safara aljanna dañ koy terale ñi nga xamante ne ay soppeem lañ te jaar ci yoonam safara dañ koy mbugale ñi nga xamante ne ay noonam lañ te ñàkk ko topp allahu akbar sayyidina muhammad kon sallallahu alayhi mooy ruuxul wujudi kon mooy ruuxu nekkati maanaam existence yëpp esprit bi mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax yàlla ba muy bind moom la njëkk bind ci à travers leeram ci la bindee leneen loo lépp loo xam ne moom moo am maanaa yi nag incha allah dinañu dañ koy dinañ ci ñëwaat léegi ci leeral ko incha allah mais dañ koy tënk nii tudd tudd tudd yi nii léegi dañ ciy dégg dellu si wax nag léegi après ndax ndax ay maanaa yu xóot la te bari te te làmboo lu bari. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy sirru zaat ah <laughs> roxloo jërëjëf wa sirru zaat mooy secret jëm gi. maanaam jëmmu borom bi subhaanahu wa taala ci boppam secret bi yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mindeef yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dane asdaqu kalimatin qaalaha ash-sha'iru kalimatu labid ala kulli shay'in ma xala Allahu batil xadisu Abu Hurayrata la radiyallahu anhu bu nekk ci saxiix imam al-Bukhari rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne kàddu gi gën a dëggu gi nga xamante ne ab woykat woy na ko mooy kàddu gi nga xamante ne moom la labid wax woykat waykatu waykatu waykatu arab la maanaam moom dafa ab dund 60 ans ci jaahiliya mooy période pré-islamique dundu 60 ans ci biir l'islam muy 120 ans kaddu nag bi mu tuubee wayaatul bi mu gisee sóoratul baqara ak rafet gi mu rafet ak rëy gi mu rëy na ne mu ne mu ne man mënatuma way dootuma mën a wayet xam nga nit mën na way en fait nit mën na koo bañ a def parce que dafa gis wax du ko gën a garaaw boo xam ne moom moom ci boppam mënatu la bind dootul mën a wayet xam nga euh, parce que bu ko defee yi muy gis ci kanamam dañoo gën a rafet torop yi muy def moo tax du mën a def <laughs> loolu day am nit day nekk dans l'incapacité ndekete ndekete moom capable na mais dafa fekk ne dafa gis affaire yu extraordinaire ci kanamam moo tax moom dootul day jàpp ne moom mënatul <laughs> loolu moo dal Labid radiyallahu anhu yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam nee na kàddu gi gën a dëggu mooy kàddu gi mu wax ci wayam boo xam ne waykat way na ko mooy ala kulli shay'in ma xala Allahu baatilu alaa waawee alaa yóggooma yégal alaa dama ne kulla shay'in bépp mbir maa xalallaahu loo xam ne yàlla daf ca dañ baatil loolu caaxaan la neen la ni mu yeggale way wi nag mooy wa kullu na'imin la mahalata za'ilu loolu mooy way bi yent bi nag sallallahu alayhi wasallam ci partie bu njëkk bi rek la yam beneen partie bi mooy bépp xéewal mënta ñàkk ne day day day day dem ba jeex amul benn xéewal bu nit di am lu dul bés dina jot mu toxu dem yoonam bi mu waxee wax jooju benn bés Seydina Usmaan ibnu Maz'un radiyallahu anhu bokkut ak ibnu Affan Seydina Usmaan ibnu Maz'un radiyallahu anhu ci saxaaba yi la ne ko dëgg fa inna na'imal jannati la yazul xéewalu aljanna du toxu kon bépp mbir lu dul yàlla neen la loolu moom dëgg la te mooy wax gi woykat mës a wax li ci gën a dëgg mooy yàlla lépp lu ci denc bu dëgg baaxul neen la yàlla moo tax moom mooy alxaq gisoon nañ suufi yi radiyallahu boo leen seetloo bu ñuy wax yàlla alxaq lañ koy woowee ndax mooy dëgg parce que moom ci boppam mooy nekkteef gi nga xam ne existence am dafa obligatoire cest à que nit mënuñu imaginer existence yàlla mën a am bañ a am keneen ku dul yàlla nag sa existence dafa possible tey suñu jotaay bii su amul woon kenn ne sa dafa impossible man tey su ma fi nekkul woon kenn du ne loolu dafa impossible dañ naan mën naa ne comme mën naa bañ a ne existence su mbir mu nekk dafa possible comme dafa impossible ba mu des yàlla yàlla rek moom mu existence moom mooy li war moo tax mooy alxaq mooy dëgg gi dul tox sama borom subhaanahu wa taala lépp loo xamante ne dafa exister en fait mbindeef yi yàlla bi mu leen bindee ñu nekk ci lëndëm comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe leeram la la ci sànni maanaam leer la ci sànni mooy leeru sayyidina Muhammad sallallahu maanaam kon dañ naan yàlla en réalité yàlla mooy secret bi nga xam ne bi mu ko bi mu feeñoo bi mu manifesté woo ci mbindeef yi ci la mbindeef fi mel na ñu mel su yàlla manifesté wul woon ci mbindeef yi mbindeef yi du ñu mel ni ñu mel kon du ñu exister mais le fait mu ñoom ñu nekk ci inexistence yàlla génne leen indi leen ci existence feeñu le fait yàlla feeñ ci ñoom maanaam manifesté wu à travers ñoom. moo tax mbindeef fi nekk moo tax yàlla huwa zaahiru mooy ki feeñ ndax lépp loo gis ak lu nit dof dof dof am na yoo xam ne su ko gisee rek da koy fàttali yàlla dana naa ah, waaye ay la yow yàlla am mais nag loolu ci mboole mbindeef yi yàlla def de telle sorte que yàlla dafa feeñ ci mboole mbindeef yi feeñ googu mu feeñ ci mboole mbindeef yi nag ci la ñu gisee ni moom en même temps dafa nëbbu ci biir feeñ googu mooy albaatin te moom mooy cosaanu mbir yi kon bu dul woon moom du amal dara du am mais moom mooy baatin bi tamit moom mooy ku mujj ki ndax moo fi mujj te it maanaam ah ki nga xamante ne moom mooy wut yàlla te xam ko ku xam yàlla lépp lu mu gis day gis yàlla au début bu lépp bala moo gis xam nga da ngeen xam ni nit nitu yàlla yi ñetti façon group lañ ci wàllu boobu dafa am ñoo xamante ne ñoom lépp lu ñu gis premier groupe bi. lépp lu ñu gis bu ñu ko gisee ba pare ba xool ko contempler ko mbir mi neex leen ginnaaw gi dañuy gis yàlla maanaam ci ginnaaw gi après dañuy doog a gis yàlla am ñoo xamante ne bu ñuy gis mbir mi ci la ñuy gisee yàlla en même temps ci mbir mi maanaam gis màggaayu yàlla kàttanam sañ man manam maanaam ay turam ak i meloom ci mbir mi am ñoo xamante ne nag ñoom mbir mu ñuy gis mu nekk yàlla la ñuy gis d'abord doo gis mbir moom waaw groupe boobu moo gën yàlla nañu yàlla boole ci boobu ah léegi nag moo tax ki mujj ki moom day day day amaale lépp maanaam day gis yàlla doo gis mbir mi ci biir mbir mi mu gisaale ci yàlla bu mbir ma jeexee mu gis yàlla ci ginnaaw <laughs> mooy njëkk moo mujj moo ne ci biir moo ne ci biti al awwalu axiru zahir batin yàlla subhaanahu wa taala bu la neexee nga ni dara nekk fi lu dul moom yàlla ak ay turam ak meloom ak ay yu mu feeñoo ci turam ak meloom kese parce que lépp lu existé ci yàlla la amee te ci yàlla lay ñàkke saa yu neexee yàlla lay am saa yu ko neexee lay deñ ba pare ci xam-xamu yàlla la amee te ci xam-xamu yàlla la dese woon fa mu des avant muy ñëw kàttanu yàlla moo ko fi indi te kàttanu yàlla moo ko téye tere woon a ñëw te bu bu bu fi waree toxu kàttanu yàlla ko fi toxal ci namm namm yàlla la ame te namm namm yàllaa ko téye woon fa mu nekkoon laata mu fii ne te namm namm yàlla bis bu ajoo ci moom ci ne dafay war a tox daf fi tox toppal loolu ci mboolem melo yàlla yi su ko yàlla ne nekkal mu nekk su ko yàlla ne ñàkkal a nekk mu ñàkk a nekk moo tax basmala bi bismillah ci turu yàlla la ñuy tàmbale turu yàlla boobu moo tax baa boobu awliya yi dañuy wax naan bii kaana maa kaana wa bi yakun maa yakun comme li al imam ibn al wax la anhu ibn al arabi radiyallahu anhu mu ne loolu lay dund maanaam ci man la lépp luy nekk am amee te ci man la lépp luy ñàkk am di lépp luy nekk ji bii kaana maa kaana lépp lu nekk ci man bi yakunu maa te ci man la lépp luy ñàkk nekk di ñàkk nekk yeneen bi sallallahu alayhi ci xadis bi nekk ci saxiix imaam al-Buxaari rahimahullah mu ne kaana Allahu wala shay'a ma'ahu am beneen riwaaya kaana Allahu wala shay'a ghayrahu am na beneen riwaaya bu ne kaana Allahu wala shay'a qablahu yàlla daf fee mës nekk te amul dara lu fi nekk ndoo ak moom yàlla daf fee mës nekk te amul dara loo xamante ne day nekk daf fee nekk avant moom yàlla daf fee mës nekk te dara nekk fi lu dul moom en réalité. yàlla amul dara lu fi nekk lu dul moom mbindeef yi nag boo leen leen xoolee yàlla ni mu nekkee ci seen biir maanaam feeñe ci seen biir moo tax nitu yàlla yàlla rek lay gis gis nga nitu yàlla dëgg dëgg dëgg bu yeggee ci niveau bu kawe yàlla rek lay gis du du gis leneen yenent bi sallallahu alayhi bi mu fi nekkee gisoon na ni waa Makka amoon na ay noon yu baree baree bari yu ko sonal bi mu rañaanee ba dellu si da doon gis noon yi waaye doonul gis noonoo gi ñu ko noonu dafa nekk yërmande total ci ñépp sallallahu alayhi wasallam niki noonu nitu yàlla yàlla rek lay gis à travers lu ne am na kenn ci ñoom ku ko melale comme baaru glace bi baaru glace lan la woon ndox la woon mais ni mu nekkee baar ni secret bi nekk ba tax mu nekk nii taxaw lan la ndox dafa solidifié wu rek mais ndox la bu seeyee day delluwaat nekk ndox fa mu tàmbale woon mbindee fi nii lañ mel yàlla rek a fi ne ci moom moom moo génne yeneen mbindee fi secret yii leen taxawal moom la allah ah te buñ fi jógee dañuy delluwaat ci yàlla en fait sër boobu nag nga xam ne mooy leer gi nga xam ne nag à tra maanaam à travers moom moom la loolu yëpp amee mooy secret boobu mooy sirru zaat yi secret jëmm ki nag mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy xaqiqatu muhammadiyya maanaam borom bi mu nammee bindu mbindeef yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam la génn amal mooy leer gi nga xamante ne mooy secret bi téye mboole mbindeef yi yenent bi sallallahu alayhi wasallam leer la alquran moo ko wax qad ja'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubin qad dëgg-dëgg ja'akum dikkal na leen min allahi tukke ci yàlla nuurun leer te mooy kan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa kitaabun ak téere mubinun bu biir mooy nuurun mubinun atar nuural mubina li irshaadil abdi ibaadi jami'an rabbi allah gisoon nañ ko kon leer la yeneen sama borom subhanahu wa ta'ala inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allah bi izni wa sirajan muniran yeneen bi saa saa mu ne ko yow siraj la siraj mooy lamp munir da ngay leeralaat am na xadis bu imam ad-Daarimi solo rahimahullah bu sayyidina Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhuma am na ñeneen ñu ko solo mu ne yenent bi sallallahu alayhi de daanul taxaw ak dara maanaam allah allah mu ne lam yakul li rasulullah sallallahu alayhi wasallam villun yenent bi sallallahu alayhi amul woon ker amul woon ker amul woon ker ombre takkandeer yenent bi sallallahu alayhi wasallam amu bi sallallahu alayhi su daan taxaw ak jant bi leeram mooy ëpp doole leeru jant bi su taxawal ak làmp leeral ëpp doole leeral làmp bi parce que leer la même ci ñaanam bi dangay gis ñaanam bi muy dem ci jàkka ji allahumma ja'al fi qalbi nuuran mu fi basari nuuran wa fi sam'i nuuran wa an yamini nuuran wa an yasari nuuran min fawqi nuuran min tahti nuuran fa amami nuuran wa fi qalbi nuuran waj'al lii nuuran mu def ko moom leer te sikk nekku ci ne loolu nangu la ci moom sallallahu alayhi wasallam moom mooy leer gi nga xamante ne te pourtant en tant que nit leer la lan ngay xalaat en tant que leer mooy cosaan ba sallallahu alayhi wa sallam bi kon sallallahu alayhi mooy sirrul ruuxul wujudi mooy ruuxu nekk téef yi lépp lu nekk xam leen ni la koy dundal roox bi du kenn ku dul sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam haqqatul muhammadiyya xam leen ni secret yàlla maanaam leeru yàlla yàlla en tant que jëmm dafa manifesté wu totalement ci sayyiduna muhammad sallallahu ah, dafa am maanaa yoo xam ne yaakaar naa fii foog ñu leeral ko fii mooy yaakaar naa ci lay gën a leeral mooy li aju ci li ñuy tuddee al itlaq ak lu ñuy wax at taqyid yàlla bi mu bindee mbindee yàlla ci boppam dafa nekk koo xam ne mutlaq la zaatul mutlaq xam nga yàlla dafa am ay martaba waxoon nañ la ko ah martaba foo xam ne maanaam dafa am zaat jëmm essence am te tajalliyaat maanaam nu muy feeñoo nu muy manifesté woo léegi yàlla sa borom subhaanahu wa en tant que euh, jëmm maanaam borom subhaanahu wa dafa am itlaq maanaam dafa absolu nekkul ci place nekkul ci lieu nekkul ci temps amul dara lu ko lu lu dugg ci moom duggantewul ak dara génnantewul ak dara nekkul ci biir àdduna bi nekkul ci bitim <laughs> amul dara lu ko tënk dafa tinkeeku complètement mooy dañ koo jooyal dafa tinkeeku complètement alors que mboolem li yàlla bind daf koo tënk yàlla da ko tënk maanaa la boo xam te ne bu mat bàyyi xel la mboolem du yàlla bind daf koo tënk asamaan si ak suuf si yàlla def koo tënk du dëgg ndax daf ko di utal ay délimitation utal ko ay utal ko lu nekk utal ko ay propriétés yoo xam ne ci lay doxe mu am ay formules yoo xam ne dañuy xam ne lii nii lay fonctionner du dëgg ba aljanna ak safara sax yàlla def koo tënk moo tax ñooñu duñ xam yàlla xamul ni yàlla nit rek moo koy xam dëgg-dëgg xam ku dul ku dul nit du xam yàlla dëgg-dëgg nit rek la yàlla may mu am benn spécificité mooy muy mën a am rapport ak mbindeef yépp ba pare wëlbatiku dem ci xadara yàlla ba nekk ak yàlla ñaar yooyu mu mën ko boole nit rek ko man malaaka yi sax dañ leen a tënk comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax inna allaha ghaibun anil absar anil uquli wal absar wa innal malaa'ikata la yatlubunahu kama tatlubunahu antum yàlla dafa fàddu wëlliif bët yi ak xel yi malaaka yi dañ koy wër ci kaw ca assemblée malaaka ya ñoom dañuy wër yàlla comme yéen ni ngeen koy wëre maanaam xamuñu yàlla ñoom yéen ci yam yéen ñoom xamuñu yàlla ñoom tamit nit ki dañ ko tënk moom tamit malaaka yi dañ leen a bind ànd ak ne leer lañ leen binde mais leer googu mbindeef la goo xam te ne moom it dañ koo tënk ci ay propriété nit doomu aadama mboolem cëram yi xelam xalaatam xolam xam-xamam man-manam sañ-sañam kàttanam bëgg-bëggam lépp dañ koo tënk àjjana ak safara sax dañ leen tënk ndax àjjana buñ ko tënkul woon mook safara kon dañuy nekk di contempler yàlla rek ba tax du ñu duñu laate wala ñuy xéewalaate dañuy nekk waa di préoccupé wu ci ci ci di contempler yàlla mais la fait que yàlla tënk leen ñu mel ni ñu mel moo tax ñuy mën a tala xéewalaate wala ñuy buggalaate amul fii lenn lu dul dañ ko tënk amul lenn ba mu des lan ba mu des lenn mooy ruuxu doomu aadama ruuxu doomu aadama kenn tënk ko mais ruux mboolem arwaax yi dafa am ci fu ñu jur bàllee mooy moom la ñuy wax ruuxul arwaax mooy ruuxu yeneen ruux yi mooy balluwaayu mboolem ruux yi mooy seen cosaan kooku mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaqatu Muhammad moo tax xoolal yasalunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi dañ lay laaj mbiru ruux neel ruux sama mbiru borom la maanaam ci aalamul amr la bokk mooy lu yàlla yu jox maanaam di du tukkee ci borom bi mais rabbi la wax sama borom man la fait mu ne sama borom man maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi ci la ñuy xamee ni moom mooy cosaanu mboolem ruux yi ndax ruux ruux yeneen bi sallallahu alayhi ci la mboolem ruux yi cosaanoo ba ruuxu maam Adama salaam bi ñu insufflé ci maam Adama bi borom bi subhaanahu wa ta'aala naan fa saw sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuhi su ma ko melalee moom yàlla ba moom moom moom maam Adama ba wol ci moom sama ruux nga gis ruux googu ñu war ko mën a malaaka koy war ko sujjootal ndax ruux googu xam nga yàlla maanaam ruux googu dafa jóge ci yàlla ñu war ko sujjootal mais bu ñu sujjóot lan moo tax ñu koy sujjóotal ndax yàlla bi manifesté wu à travers moom comme ñun bu ñuy sujjóot di jublu ci kaaba gi lan moo tax ñuy julli di jublu ci kaaba gi pas parce que kaaba gi ni mu nekk lu ñu tënk nii rek nekk ab bant nekk ay ay ay xeer yu ñu wërale rek du loolu mais yàlla bi manifesté woo à travers ndax mooy suñu lan xibla mooy direction suñu jëmm yi yàlla daf ko wutal direction direction bi mooy kaaba gi parce que yàlla dafa manifesté woo foofu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax xadis bu uh, Abu Hurayra radiyallahu anhu uh, ak ñeneen saxaaba radiyallahu anhu bu nekk ci saxiix yeneen bi sallallahu alayhi wasallam na inna allaha baynal idha salla al musalli fa inna allaha baynahu wa baynal qibla jullit maanaam kuy julli buy julli bu kàbbaree na xam ne yàlla mi ngi ci diggante moom ak qibla bi moo tax nit ku nekk di gis lu nekk yàlla dafa baax maanaam di gis yàlla ci lu ne dafa baax gis nga kiy saraxe xam nga yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne kiy saraxe bu waaju tàllalee loxoom ci loxol yàlla nga ko njëkk a teg sarax bi avant nga koy teg ci loxol nit ki du dëgg mais loolu nan lay deme lu dul rek ruuxu jëf ji ci boppam maanaam nit ki buy joxe mu yëg ni yàlla la ko jox ndax yàlla dafa manifesté wu à travers kan à travers ki muy sarax moo tax kooku daf ko war a fonk waru koo xeeb dafa war a fonk kooku bëgg ko lool parce que yàlla dafa manifesté woo à travers kooku ci moom moom ah kooku sangam sax la kooku ki sangam jox lool sangam sax kon yonent bi sallallahu alayhi maanaam mooy ruuxu ruux lépp ci moom la jóge mais yàlla kon leeram googu nga xam ne mooy jëmmum ci boppam nu mu ko manifesté woo totalement ci leeru sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam leeru sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam di cosaanu boole mbindeef loolu moom mooy nu sirru zaati léegi nag mu def yàlla manifesté wu bi mu manifesté woo ci jëmmam ci leeru ci jëmmi ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu lan la yàlla moo ko wax yàlla dafa ne man yuti'ir rasula faqad ataa allah képp ku topp kan yenent bi sallallahu alayhi topp na allah maanaam mu mel ni kon ki nga topp benn kenn ki la maanaam jëlal signe égal bi rek nga jéggil affaire boo ne ku topp yàlla égal ku topp yenent bi sallallahu alayhi wasallam topp na allah ba pare mu utiliser baatu allah nga xam ne mooy turu jëmmam mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy maanaam mooy yàlla pas dans le sens moom mooy yàlla maanaam comme ñun ni ñu ni ñu ko mën a xalaate mais dans le sens mooy yàlla dafa manifesté wu totalement ci jëmmam ak turam yi ak melom yi lépp ci moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais en tant que xaqiqa loolu moom moo tax mu naan xoolal ah wa man yuti'i llaha wa ak wa man ya'si llaha wa ku topp yàlla ak yonent bi sallallahu ku mooy yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy dafa jeex tàkk ci yàlla loolu moo tax ñu mën a xoolal xoolal aaya benn am na benn aaya bu spectaculaire bu kéemaane bu nekk suratul baqara suratul safla tawba boroom Laxdari sax indi na ko mu naan wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kaanu mu'minin an yarduhu in kaanu mu'minin allahu yàlla wa ak yenentaan bi sallallahu alayhi wasallam ahaqqu ñoo gën a yey moo gën a yey mu daal di utiliser moo gën a yey daal utiliser kenn yàlla ak yenente bi sallallahu daal di utiliser singulier après moo gën a yey an yarduhu ci ñu kontaan loo ko kenn in kaanu mu'minin bu dee ñëw ñëw ay ñu gëm lañ maanaam nga kontaan loo yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi moo gën a yey mais le fait mu ne maanaam mu utiliser singulier ginnaaw utiliser yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu lan la mooy yàlla mooy yeneen bi sallallahu alayhi maanaam secret bi mu bindee bindee fi zaat yi nuuru zaat yi boobu ñuy wax mooy sirru zaat yi yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam kooku mooy rasulullah sallallahu en tant que leer. loolu nag moom moo tax pour tëj léegi tëj jotaay bi moo tax euh, xaqiqatul muhammadiyya dëgg dëgg dëgg amul description bu ci gën a parfaite bu ci gën a mat jawharatul kamal jawharatul kamal fii mat sayyidi rijal jawhara mooy jawhara mooy mbel mbell ngalam maanaam ah waaw bu raar perle bu raar la précieux bu précieux bu mat bi nag alkamal bu mat bi fii marché ci tagg sayyidu rijal sangu nit ñi sallallahu alayhi sangu góor ñi jawartu kamal euh, mi ngi jógee ci at durratul bayda partie la boo xamante ne ci xaqatul muhammadiya mooy partie bi nga xam ne kenn yëggu fa ndax ndax dafa mooy saal bi mooy saal ah noyau mooy noyau haqiqatul muhammadiyya foofu la jawharul kamal balle yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu la ko tëbbee Cheikh Ahmed mu radiyallahu anhu moo moo expliqué moo tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu rek moo àttanoon yor ko loolu tax jawharul kamal gisoo leen ni ku amul njàpp même mënoo koo tiimal jàpp rek tiimal njàpp rek ndax fi mu jóge la fi mu balle mooy nuwaayoo xaqatul muhammadiya loolu tax ni mu expliquer xaqatul muhammadiya mu parfait mu ne allahumma salli ala ayni rahmati rabbaniyati allah wal yaqtat mutaxaqiqatil xaaitati bi markazil fuhumi wa maarif allahuma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yeeg melo yu salli yàlla na nga julli ala ayni ci jëmmi rahmati yi rahmati rabbaniyati yërmande gi nga xam mooy ko jug borom bi subhanahu wa ta'ala maanaam buñ ne yërmande gi yàlla kan la yërmande gi yàlla yeneen bi sallallahu alayhi mooy moom la doon wax raxmati daara yi nii ah ma salli ala raxmati daara mooy yërmandeeg ñaari mooy yërmandeeg yàlla bu asamaan seeg suuf maanaam bu àdduna bu àllaaxira mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom lay wax na raxmati ah ala ayni raxmati rabbaaniyati gay kon di borom subhaanahu wa ta'aala muy julli sa rabbaaniyati ndax borom subhaanahu wa ta'aala le fait que mu nekk borom bi. di wërsëgalaate di xéewalaate di yéwénal mbiru jaam yi di defar mbir yëpp di di maanaam ah di di lépp loolu la fait que yërmande mu nekk yërmande ci loolu maanaam moom mooy maanaam mu maanaam la fait que moom nekk loolu yëpp yërmande gi cay jóge kooku mooy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi mooy ay ni mooy jëmm ji rahmatu rabbaniyati wal yaqutati yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu melal ko loolu la ñuy wax tashbihul ah a'la bil adna ci balaa mooy da ngay melale lu lu tuuti lu gën a maanaam lu gën a tuuti nga jox ko image lu gën a ka maanaam lu gën a kawe nga jox ko image lu gën a tuuti yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy rahmata mooy mooy kon yàqutati mooy daf ko wutee daf ko daf ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàquta la yàquta mooy euh, jamaa xam nga jamaa dafa cher ci mit ñi nit ñi dañ koo fonk mu am solo lool ci ñoom loolu tax rek ñu melal ko ànd ak ne yonent bi sallallahu alayhi moo gën a foor jamaa moo tax ma yàqutatil mutahaqiqati mi nga xam ne moom moo incarné moo meloo dëgg dëgg mel dëgg xaa haitati bi nga xam ne moom moo peeg parce que mboolem turu yàlla yeeg melo yi rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko incarné maanaam en tant que leer alxaitati mooy aju peeg lépp mooy moom lañ gis alam nuuril muhiit ya ah, gis nañ ko mooy leer gi peeg lépp mooy alxaarisa bi markazil fuhumi ci markaz mooy centre maanaam mooy euh, waaw mooy centre markazil fuhumi fuhumi mooy dégg-dégg yi compréhension yi wal maani ak maanaa yi lépp loo xamante ne lu ñuy comprendre la sens yi lépp lu aju ci wàllu xam-xam lépp lu aju ci wàllu xam yàlla lépp lu aju ci wàllu leer ak yëku wër lépp fi mu ballee mooy kan sallallahu alayhi moom mooy centre bi mooy centre bi mu jóge allah wa nuuril akwanil mutakawwinatil aadamiyyi saaxibul xaqi rabbaani mooy nuuril leeru al akwaani mboolem nekkiteef yi al mutakawwinati ak nekkiteef bi lu mu mën a nekke leer gay dox ci biir loolu ba tax mu mën a ne mel ni mu mel kooku mooy leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi mu ne al aadama yi gay ko aadama ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doomu aadama la yor niki noonu xaqiqatul muhammadiyya forme doomu aadama la yor moo tax doomu aadama moo gën a mat ci mbindeefu yàlla yi mbooloo mbindeefu yàlla daf ko bind pour doomu aadama maanaam Euh, il faut nga comprendre benn mbir bu essentiel bu important mooy temps ak espace doomu aadama maanaam ñoom dañuy puukare woo doomu aadama temps ak espace dañuy puukare woo doomu aadama suñu teddee doomu aadama tax ñu tedd mais doomu aadama du tedd ndax temps wala espace déedéet loolu moom moo tax bu fekkente ne da ngaa gëm borom bi subhaanahu nekk jullit te bokk ci commun des nekk ñu jullit ñi simple yow doom maanaam euh, temps bi maanaam ab temps bi lu mu rëy maanaam temps bu rëy bi yow yaa koy wër di di di ci tedde naan waaw koor gi day dama ciy tedd laylatul qadri man maa maanaam nga koy wër parce que soo xamee laylatul qadri dégg naa moo gën junni weer ah nga koy sàq di def ak yooyu waaye boo bokkee ci nit ñi nga xamante ne nitu yàlla yu dëgg te ñu yegg cofeel ci borom bi subhaanahu wa ta'aala jeex ci borom bi yow léegi laylatul qadr moo lay seet maanaam moo lay wër yow yeneen temps yi ñoo lay wër maanaam pour pour teddee ci yow mais pas yow ngay teddee ci ñoom waaw. règle bu générale boo demee nekkal rek nit koo xamante ne dangay ngay sincèrement da ngay nekk jaamu yàlla te bokk ci borom coxeel yu wér yi yu yu yu dëggu yi yàlla sama borom subhanahu wa loolu la lay defal maanaam yow temps bi ci boppam ak espace bi ñoom ñooy tedde ci yow mais pas yow ngay teddee à travers ñoom moo tax naan diw place sàngam la dëkk fële la juddoo Makka la juddoo Madina la juddoo déedéet yow loolu wala fa la màggee fa la nangam foofu la nekkoon nangam déedéet ñoom ñooy tedd parce que yow yaa nga fa mais pas yow yaay tedd parce que ñoom ña parce que yaa fa ne pas yow yaay tedd parce que yow yaa fa ne mais ñoom ñooy tedd parce que yow yaa nga fa ñoom ñooy kontaan ndax nekk gi nga nekk ci seen kaw niki noonu temps bi. époque bi nga dund ak temps bi ak de toute façon yeneen événement yu rëy yi naan koor gi laylatul qadr yi euh, guddi maanaam guddi yu ñuy wax yëpp ak jour yu tedd yépp yi ñuy wax ñoom ñoo lay wër mais du yow yaa leen di wër waaw jullit simple yi lan la ñuy def dañuy bëgg dem àjjana ñoom ñooy wuti ji àjjana ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu yegg ci niveau yu kawe yi nga xam dañuy dem ba sopp yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg te sincère ci sopp gi ñu sopp borom bi subhaanahu wa taala ajjana moo leen di wut ajjana leen wut mais du ñoom ñooy wut ajjana ndax ñoom yàlla la ñuy wut bi ñu demee moo tax soo bëggee yàlla jël tàggat mboolem univers bi mu ñëw wut si la yow nit yow jëlal sa bopp nga jox ko yàlla kese te bu ko jox keneen wala leneen loolu soo ko defee univers bi yëpp yow lay wut si mais voilà te proportionnellement ak ni nga xamante ne noonu nga joxee sa bopp yàlla ba jeex ci moom proportionnellement ci lay ci ngay taxawee ci la yàllay maanaam yàlla la yàllay taxawale de telle sorte que mboolem univers bi di nekk ci sa disposition yow ci say waaw ak say déet boo ne wii mu ne wii boo ne non mu ne noon boo ne wii non mu ne wii non <laughs> univers bi yëpp loolu lay def ak yow mais loolu soo ko bëggee jëlal sa bopp nga jox ko yàlla te sóobu di dem ci yàlla jàppal benn affaire maanaam bu bu mu la rëcc ci lii rek lay ame jëfe ndigal bàyyi tere yi am yéene gu sell sàkku xam-xam bu wér tey jëf te yàlla rekk tax tey jëf la mu digle moom yàlla ci lii ci la sóobu bi ame suubu yépp ci lii la amee mais tarbiya boobu tarbiya bi nag léegi yar bi ci boobu éducation spirituelle bi ci tariqa bi day aju ci ni nga fonkee say julli ni nga fonkee werd wazifa ak xadaratu juma ni nga ci mel rek après nag ngay def ay salaatu fatih donte am na yeneen zikar yoo xam ne waxoon na ñeent ponk yi et cetera bu leen kenn nax lii ma leen wax la du leneen lii la du leneen lii la du leneen mais nag sooy jëf lu baax di def ngir yàlla ngay def doo ko def pour wut leer ou pour wut ah, ak yooyu ak pour wut maarifa xam yàlla ndax xamal ni xam-xam dañ koy sàkku xam-xam da ngay wuti ji ko pour am dangay jàng di liir téere yi di déglu borom xam-xam yi <laughs> di leen fekkaate maanaam nga consacrer ko un de temps pour xam-xam moom loolu la jëf xam nañ ko jëf moom lenn lu ci nekk moment ba nga ko war a defee soo ko deful doo ko du baax doo ko man mais jëf ji tamit na nga ko seetlal te yàlla tax loolu suubuwaay la mais amuñu rapport ak maarifa maarifa mooy xam yàlla amuñu rapport ak loolu xam yàlla leer la boo xamante ne xam nga jëf li ci gën jëf jëf jëf la lii ngay def lii laa bëgg lii laa bëgg mais maarifa xam yàlla parce que xam-xam objectif bi mooy nga mën a loolu mooy xam-xam parce que sinon xam du jariñ dara bu dee da ngay xam rek toog jariñul dara xam après jëfe moo tax ñuy wax mais maarifa xam yàlla dafay aju ci turu yàlla yi ak ay meloom ak li aju ci lépp luy wër-wërloo ci loolu ci biir xat xaqiqatul muhammad yi ak yu mel noonu loolu mooy maarifa xam yàlla la mais loolu mooy ngay xam le pourquoi du comment loolu loolay xam xam maarifa ngay xam le pourquoi du comment ci wàllu googu turu yàlla yeeg meloon mais loolu buy wàcc ci sa fan lay wàcc ci xol bi lay wàcc loolu bu ko yàlla defee ci xol nit rek mu nekk aarifu mais lu yàlla mayee rek la amul ay entraînement pour pour nekk ko entraîner damay entraîner pour nekk aarifu billah déedéet seulement yi ñuy nekk di waxtaanee biñ tàmbalee tey siir bi ba léegi daf lay dimbali pour nga mën a sóobu pour nga mën a sóobu mais maarifa dëgg xam yàlla loolu luy leer la gu yàlla wàcce ci xol kenn du ko jàng leer la rek gu yàlla wàcce ci xol bu ko nit ki amee nekk na aarifa billah dégg nga ah léegi kon ñu dellu si kon mooy yàqu tatal mu dax kata mooy nuur kola maanaam kon doomu aadama ci loolu lañ doon dellu maanaam mooy leer gi nga xam ne yent bi sallallahu alayhi wasallam kon moom xaqatul muhammadiyya bi forme doomu aadama la yor gis nga ndax xatu Muhammad yemel boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la mel maanaam c'est comme si photocopie am la maanaam c'est comme si en fait seetu la maanaam copie copie conforme la sauf que en miniature yonent bi sallallahu alayhi noonu la noonu la mel mooy xaqatul Muhammad yéen noonu la mel <laughs> sallallahu alayhi am naa sama benn mbokk taal bi nee ma euh, mu ne ma dama doon benn jour. dama toog di zikkar ba mu yàgg ma gis benn leer bu foora foora foora leer gu rii rii xam ne fi mu yem man gisuma ko nee na ma gis ko ma koy xool di ko xool nee na may jéem a résister parce que sëriñ bi daf ko waxoon ne ko boo gisee dara dañuy résister aussi nee na muy jéem a résister mais mu dem ba affaire bi leer gi ëpp ko doole àttanu ko attanu ko mu daan yuuxu affaire bi kii nee mais nag da doon gis benn nit à travers ci biir <laughs> benn nit mais mënul woon wax ni kii diw la nee na léegi après mu ne bi ñu xëyee maanaam ci ëllëg si mu toog ak sëriñ bi ñuy wasifa mu daat koy woo ko mais maanaam bu tudd jaar santam la caar ni ko yow waaw <laughs> mais Sarr yow euh, euh, euh, waxal gaa yi li nga gis waxal gaa yi li nga gis fekk ñu doon nent waxal gaa yi li nga gis keroog li nga gis démb ba mu ne ko mu ne ko xaqiqatul muhammadiyya lañ la doon wan mais da ngaa ragal ragal gi nga ragal moo tax gisoo eh, gisoo kon xaqatul muhammadiyya forme doomu aadama la yor moo tax yonent bi sallallahu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu dafa nekk li nga xamante ne mooy li gën a mat ci mbindeef yi doomu aadama kon wa nuuril akwaanil mutakawwinatil aadama yi saahibil xaq mooy boroom ki nga xam ne dafa ànd ak yàlla buy dëgg ak mboolem luy dëgg ar rabbaani kay ko borom bi subhaanahu wa lu ci tegu albarki oh sallallahu alayhi wa sallam sallallahu mooy albarki mooy melax al astaay ba jolli albarki astaay bi musunil arbaaxi ci musul mooy plurielu musnu mooy nuage yu fees dell ak niir yu fees dell ak ndox ndoxum taw bi musu musunil arbaaxi leer maanaam nuage yooyu nga xam ne dafa fees dell ak bii paa ak tono tono mooy bénéfice dafa fees dell nag ay bénéfice almaali ati bi nga xam ne moom mooy feesal li kulli mu taarar de ñeel képp koo xam ne taataan nga ko minal baxuur yi moo xam ci géej yi nga bokk te mooy xutbu yu mag yeeg yeneen ti yàlla salaam wala awaani wala bokk ci wàllu yi nga bokk wala ñeneen maanaam loolu li muy tekki bu leen ragal dinaa ko expliquer insha allah euh, <coughs> loolu li muy tekki <coughs> mooy yenent bi sallallahu alayhi mooy mellax bi nga xam ne gis nga mu mel la ko mellax melax dafa leer nañ képp ku ami bët da ko gis bu bis tay bi melax mu ne rëy képp ku ami bët da nga ko gis yenent bi sallallahu alayhi noonu la mel mooy al bark melax bi nga xam ne al asta dafa jolli nga xamante ne yàlla la mu yor ci min ci xéewal ci xam yàlla ci xam-xam ci secret ci leer ci lépp lépp lu ñu mën a jariñoo ak lu jariñ googu mën a am ci mboolem mbindeef yi dañ naan katex katex mu mën a jóge foo mu nekk ci xam-xamu yàlla yàlla génne ko à travers moom muy secret bi nga xam ne mooy comme melax bu dóoree euh, euh, euh, ci nuage li ba tax mu xar kooku mooy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy leer googu nga xamante ne ba mu dóoree moo dem bénéfice yooyu dañoo wadd léegi nag te bu ñu waddee képp kuy géej géej nuage buy feesal ay géej ah wala nga yor say ndax noo mën a toll bu dee yenent nga wala ci xutbu yi nga wala afraad yi loo am ci leer rek daf la koy daf la koy solal ba nga fees loo yor war a yor ci xam-xam mu fu solal la ba nga fees loo war a yor ci secret mu solal la ba nga fees ki noonu bu dee ñan yenent yi maanaam bu dee wàllu yi yu ndaw yi ñoom tamit comme ñoom ay ndaf la ñuy yor ak i kaas ñenn ñi sax ay kopp la ñuy yor ak i ay ay ak kubéeru butéel ñenn ñi yor butéel taw bi bu ñëwee day feesal lépp li am solo mooy li am solo mooy taataan xam ngeen taataan ah taataan mooy gis nga su dee taw voilà recueillir ah déeg waaw recueillir taataan voilà dégg kon yonent bi loolu la moo tax fexeel ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay taataane ci mais na nga xam yonent bi buy taataan dafa am fu muy jaaral mbir mi xam nga maa arsala arrahmanu aw yursilu min rahmatin taf'adu aw tanzilu fii malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yaqtasu aw yashmulu ah min kulli ma yaqtasu aw yashmulu maa arsala rahmaanu aw yursilu min rahmatin taf'adu aw tunzilu fii malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yaxtasu aw yashmulu illa wa taahal mustafa abduhu nabiyuhu muxtaaruhu mursalu waasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qil imam al-Busayri radiyallahu anhu dane amul dara lu yàllay wàcce baa mu koy yónnee muy ñëw mu nekk yërmandeeg yàlla rek mu nekk xéewal moo xam day yéeg wala day wàcc moo xam ci asamaan sii lay ne la ci suuf sii la koy def wala ci moomeelam gu yaatu gi nekk ci asamaan yi ak lu mu mën a doon moo xam dafay global day général wala day particulier xam leen ni lépp lu mu mën a doon xam leen ni kenn mooy intermédiaire bi mooy jaamam bu tedd ba bi nga xam ne moom la belli sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi mu ne waaye wa ya'lamu hadha kullu man yaqilu loolu moom ma tiital nee na képp ku am xel xam nga li mooy sans masse amul xel kon maanaam lu ñu comprendre maanaam sans masse bi comprendre loolu bi ama ne da ça veut dire que na moo manqué yal nañu yàlla sàmm mais xam leen ni intermédiaire boobu mooy intermédiaire am entre moom moom yàlla ak mbindeef yi ci def waaye yenn tout ça sam-sam buy yeneen mbindeef bu leen di sol bu leen di jox dafa am ay barrière moom la naan nuurun ahaata bihil anwaaru haajibatan anil haqiqati ndax yenn saa sam dafa am sirru maanaam ni mu nekkee leer googu yi xaqatul muhammadiyya gi loolu nga xam ne amul kenn ku ci am accès loolu mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam en tant que sirroom maanaam secret léegi bu dañ koo solal ay yére leer muuree ko ko mu nekk kiiraay barrière loolu mooy ruuxam loolu ñu ci am accès mooy akabirul arifina yi ak yeneen yi am sa yenn ponkal comme xutbu yi yenn afraad yi ñoo ko ñoo ci am accès ak hmm? ak yenn ci am sa mu am beneen leer buñ ko solalee beneen leer yooyu yenn aarif yi ñoo ko am ñoom mooy àqal bi ñu solalaat ko beneen leer mu àqal bi mooy xel mi ñu solalaat ko yeneen leer mu nekk xol bi ñu solalaat ko yeneeni leer mu maanaam mu nekk nafsu bi ah? ñu sololaat ko yeneen leer mu nekk jëmm ji lenn lu ci nekk nag ak solo niveau bi nga yegg ci sopp ko ak ci jeex ci moom ak ci xam ko ak ci xam yàlla ci ngay daje leer yooyu loolu mooy nuurul axaata bihil anwaaru xaajibatan anil xaqiqati kullal xalqi yàlla boo leen bindee fii fokk mu am leer boo xamante ne da yiir digganteem ak dëgg dëgg réalité sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon mooy lan fu ñu yomam albarta astag nuzinul arbaaxil maalaat li kulli mutaarib min al-bahr wala waane mooy wa nuurika laame mooy sa leer gi nga xamante ne dafay mellax dafa foor laame allazi bi nga xam ne malata bi moom nga feesale kaw nakal kaw nakal xaaiti kaw naka sa nekk téefi sa univers bi yow yàlla leer gi nga xamante ne moom nga jël dugaliko ci leer yëpp mu fees fa al xaaiti moom mooy nga wax mooy li pet bi am kinatil makaani ak lu pa ak lu bërëb bërëboo maanaam place bu ne ak mbir mu ne tey man su ma taxawee nii li tax ma mën a taxaw nekk nii en tant que yaram ak ay yax et cetera dafa fekk ne leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ ma nàndale moom moom am na lu mu ko waxe wax na ko feneen maa fil bariyati man lam tasqihi karaman min nurihi rabbana yàlla amul ci mbindeef lu dul da nga koo nàndale leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax mu mel ni ma mbir lu mu mënti doon euh, chauffage bi matériel bii mi boo gisee mu mel nii daa fekk ne propriété yi dafa jóge ci leeru Sayyidina na sallallahu alayhi wasallam moo tax mu mel nii ngelaw li noonu la mel leeru Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo nekk fépp loo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam boo koy gis du jar muy maanaam du mel ni da nga naan euh, euh, day déplacer wu jóge fee déedéet loolu moom moo tax nit ki su feesee xolam bu feesee ci sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg bu koy gis bu da koy imaginer rek gis ko am na ñoo xam ne noonu lañ bu ñu teewlu yenent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy parce que lan parce que xam nga yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg la jëmmam ji nga xam ne moom la ko yàlla bindaloon ci kaw suuf ma nga ca biir Madinatul Munawwara ala sakina sallallahu alayhi wasallam mais nit ki bu fekkente ne leeru bëtu xol yi dafa am doole ba am ba ba agsi ci bëtu euh, bopp bi day gis day percer day dem ba nga xamante ne euh, jëmmam ji maanaam day gis benn jëmm yonent bi sallallahu alayhi boo xam ne boobu ci boppam mooy am accès directement ak beneen jëmm jë bu ko defee mu gis jëmm jooju mais nag am na ñoo xam ne dañ koy gis mais beneen jëmm la ñuy gis mais de toute façon jëmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu mel tey soo ko bëggee xam mi ngi mel ni tey euh, boo taxawoon fii tey fii yëpp nekk ay ay ay ay seetu wër la. fii boo fi nekkee fii yëpp nekk seet wër la boo xoolee sa bopp boo xoolee seet yi ñaata sa ñaata jëmm ngay gis ah <laughs> autant de de jëmm que de de seet que de jëmm <laughs> minimum voilà voilà voilà exactement parce que seet yi day am réflexion bi ah voilà donc loolu maanaam pour wax la ne la maanaam Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam noonu la mel ci univers bi nag fépp mi ngi fa teew loolu tax buñu naan la bu ñuy wasifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf fi teew ak ak ñëpp mën koo defandoo mu teewandoo fépp en fait seen àtte yoratul àtte yi ñuy dund dañoo yor beneen àtte fan la ñamoon bi markaz bi amkinatil ah ah bi amkinatil bi amkinatil makaani allahumma yow buur yàlla mu si tur yu rafet yeeg melo yëkkati salli yàlla nga julli ala aynal xaq ci jëmmi dëgg jëmmi yàlla mi ci boppam moom lañ la doon wax ne la dafa am jëmm ci ci boppam moom lañ doon wax sirru zaati xaq ah am boo xam ne melo yi la melo borom bi subhaanahu wa ak turam yëpp def ko manifesté wu incarné ko ci jëmmi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi mu taxaw taxawaayu yàlla borom bi subhaanahu wa taala ci manifestation bi mu manifesté wu à travers moom ci lépp mooy ay aynul haqq allati moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne jallaa day manifesté woo nag min ha ci moom wa urushul xaqiiqa mboolem réalité yi nga xamante ne dañoo mel ne turam noonu maanaam kon mboolem réalité yi nga xam ne dañoo mel ni turam maanaam xam nga dafa melale turam réalité yi comme ay turam ndax turam arash dafa peeg mboolem mbindeef fi rek yépp nekk ci ronam maanaam kon mboolem réalité yi tamit dañu nekk ay mbir yoo xam ne lu bari day nekk ci seen suuf lépp nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam peeg leen leer Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam teg leen ni ki noonu ah ah arash dafay dëgër trône buur dafay dëgër du nekk loo xam ne ku mu neex toxal fi muy nekk day samp daanaka du ko bouger réalité yi noonu lañ mel duñ bouger duñ changer duñ duñ soppeeku al haqa'iqu la tatabaddal réalité yu duñ soppee yenent bi nag sallallahu alayhi wasallam leeram googu noonu moom tamit noonu mboolem li nga xam ne ay réalité la mbiram mboolem lu yàlla bind rek réalité mbir ma dëgg dëgg dëgg dëgg ci leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam la balle moom mooy ki nga xamante ne ci moom la lépp manifesté woo turu yàlla yi ak meloom yi ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ manifesté woo à travers moom à travers moom loolu moom moo tax mu ne ku topp yenent bi sallallahu alayhi wasallam topp nga yàlla loolu tax mu ne xoolal innal ladina yubayyi'unaka ñiy jaayanteeg yow allah xoolal ñuy jaayanteeg yow innamaa yu bàyyee na laa xamal ni yàlla lañ jaayanteel kan lañ jaayanteel ci zahir kan lañ jaayanteel ci baatin kan lañ jaayanteel yàlla gis nga maanaa bi may wax maanaa boobu laa bëggoon a laa doon laa bëggoon a wax boobu ba léegi yadullahi loxol yàlla fawqa aydi mi ngi ci seen kaw loxo loxol kan moo nekk ci seen kaw loxo ci zahir loxol kana nekk ci baatin ci seen kaw loxo loxol yàlla wama ramayta iz ramayta walakin allaha rama yenent bi sallallahu alayhi wasallam jël jël jël jël jël euh, euh, euh, kii la woon suuf la woon suuf sànni ko badar ba mu ko sànnee képp ku suuf si laal keroog rey ci yéeféer rey nañ la wala ñu emprisonné la yàlla ne ko wamaa ramayta wa sànni woo woon is ramayta ba ngay sànni walakin allah waaye buur yàlla ramaa moo sànni pourtant nee na ba ngay sànni kon mooy wane ni ci zahir sànni na <laughs> du dëgg ba ngay sànni kon ci zahir sànni na sànni wuloo woon maanaam mu dindi zahir bi saxal xaqiqa bi réalité bi mooy ne ki doon sànni yàlla la ci zahir kan moo sànni waaye yàlla moom mooy baatinam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy en fait mooy moom ci moom à travers moom la yàlla manifesté woo ci lépp du dëgg ci jëmmum moo tax mooy sirru zaat mooy ruuxul wujudi sirru zaat fu ñu yam ayna xaq lati tatajalla minha arushul xaqaaqi mooy ayni mooy jëmmi al xam-xam yàlla yi xam yàlla yi al aqwam yi gën a taxaw mboolem xam-xam yi yi taxaw yëpp jëmm ji mooy yonent bi sallallahu alayhi te mooy cosaan bi moo tax moom lépp la xam <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na bay yawmal qiyaamati ba ca gannaaw lan mooy am xam na moo tax euh, comme ni mu ko waxee moom moom moo ko wax sallallahu alayhi wasallam ci xadis bu nekk saxee imam muslim xadis Xuzayfa ibn Yamaan radiyallahu anhu mooy al mooy allamana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ilmul awwalina wal axirina yent saa sax xamal nañu xam-xam ñu njëkk ñu ñu mujj ñi picc daanul naaw lu dul ñoom ñu amee ci xam-xam yent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fii ba lépp lu allamana sallallahu alayhi wa sallam maakaana wa ma yakunu wa ma sa yakunu ila qiyam as-sa'a wala ila yawm al-qiyama yonent bi sallam xamal nañu la amoon avant li nekk di am ak lay am ba yawm al-qiyamati kooku xamul lépp xam na yooyu yëpp mboolem li nekk ci lawhul mahfuz ak xalam bi dinañ ci ñëw ci insha allah ci maanaa boobu gën ko yaatal ci buñ ci fan salli ala lawhikal mahfuz ashraf min kullil xalaa'iq insha allah mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal ci gàttal li léegi nag bu boobaa li ko yàlla wax ne ko yokkuma ko dafa fekk ne yàlla maanaam yàlla kenn du ko xam ba mu jeex sàkk moo tax mu naan ko waxul rabbi zidni ilman waxal ne yàlla dolli ma xam-xam maanaam xam-xamu yàlla pas xam xamul lu aju ci àdduna bi moo tax soo xoolee xadiis yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak a bari ay mbir yoo xam ne daf koy wax dañuy dem ba après ay siècle après ñu découvrir ko ndax dafa fekk ne dafa xam lan dafa xam univers bi lépp lu ci aju ci zahir ak ci baatin ci yàlla nag li aju ci boroomam lay soxla di gën di yokk xam-xam mooy aynul ma'arif al aqam siratika tamil asqam siratika say yoon yow yàlla ak tamm bi mat sëkk al asqam bi nga xam ne moom mooy bi gën a jub xocc gën a coo wooram yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy gindi orienté nit ñi jëme leen ci yoonu yàlla waaye moom ci boppam mooy yoon wi sallallahu alayhi wasallam moom ci boppam mooy yoon bi looloo tax qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah soo leen bëggee soo leen dee wax ne da a sopp yàlla topp leen ma man yenent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla sopp leen moom la kon suratika tamil asqam boobu nag am nañu naan wooy maanaam la pour bañ a guddal comme guddal nañ ba pare pour pour pour résumer ah suratika tamil asqam allahumma yow buur yàlla mu ci tur bi rafet ak ma la yëkkati kuy sall yàlla nga julli wasallim te nga sëlma ala talaatal xaq oh, ci jolliwaayu maanaam jolliwaayu al xaq buur yàlla bil xaqi à travers yàlla yow yàlla <laughs> yàlla yow yow yaa yow yaa éclat maanaam l'éclat yow yaa yow éclat bi nga xam ne yaa feeñal yàlla te jaare ko ci yàlla yow yaa feeñal dëgg te jaare ko ci dëgg yow yaa feeñal alquran te jaare ko ci sunna yow laay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kooku al kanzil azam moom lañ doon wax moom lañ gis kanzil xal mooy trésor bu mag bi mboolem lu yàlla lay joxe ci xéewalu zahir rek baatin trésor bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ifadatika mooy sa balluwaay maanaam mooy sax may ifaada may la bu yàlla mayee di ko tëbbee di ko joxe en fait yonent bi sallallahu alayhi la ci yàlla moo tax mu ne ana rahmatullahi muhdaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la wax ci hadith bi nekk sahih imam Bukhari rahmatullah man man maa yërmandeeg yàlla la cadeau la yonent bi mooy ifaadatullahi mooy may yàlla mooy cadeau bi jërëjëf mooy li mu bal mooy li nga xam ne moom la balle ci ñun indi joxal ñu ko mu ne ko waaye minka ci yow la jóge yàlla waaye ilayka ci yow lay dellu yàlla bi cadeau maanaam bi mu manifesté woo moom à travers boppam xam nga ngeen xàqatu Muhammad yi fu mu jóge xàqatu Muhammad yi mi ngi jógee ci yàlla bi muy manifesté wu moom ci boppam à travers boppam leer googu mu génne moom mooy xàqatu Muhammad yi loolu la bi mu manifesté woo moom yàlla boppam manifesté woo boppam à travers boppam ci la génnee leer gu moom mooy xaqatu muhammadiyya moo tax xaqatu muhammadiyya ci sens boobu du mbindeef ci sens boobu ifadatika minka ilayka waaw yàlla yàlla buy manifester non mooy cosaanu manifestation mais sax mais mais lépp parce que à travers xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bindee lépp da ngay xam leen tajalliyaat yi yàllay def dafa am lu ñuy wax tajalli zaat yi am tajalli bil asmaa wa sifat manifestation boo xam ne jëmmam la son naissance am manifestation boo xam ne ci turam yi la ak meloom yi manifestation ci turam yi ak meloom yi moom la mboolem yonent yi alayhi salaam am mais manifestation ci jëmmum kooku ci yeneen bi sallam rek la ko def mais ci turam yi ak melom yi mboolem yeneen bi sallam ñoom ñoo ko amoon amoon nañ ko euh, naka la ko wa kadhalika nuriya ibrahima malakuta samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin ni noonu noonu la wane woon maam ibrahima sallallahu moo meelu yàlla gu yaatu gi ci asamaan yeeg suuf si ah te bu dul dara tam mu bokk ci mbokki noonu yi ñu am yaqin niki noonu ah, euh, Seydina Musa alayhi salaam fan la ko manifesté wa à travers lan tàkk-tàkk mais turam yeeg melam ndax daf ko wax euh, nag nistafaytu ko bi risalati yow bi kalaam yi sama kàddu laa la jox mooy manifestation ci melo yàlla mais yenn saa salaam rek ci jëmmam la ko manifesté woo moo tax yeneen ci alayhi salaam ñi ci des bëggoon a bokk ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu parce que Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek moo am tajalli zaat yi yàlla di manifester wu à travers moom en sur essence am moom plus moom la ak képp ku jeex ci yonent bi ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu kon mooy tajalla min haq talaatal haqq bil haqq kanzil azam mooy ifadatika minka ilayka ihatati di li peeg leer al mutalsam gi nga xamante mooy leer gi nëbbatu gi nga xam ne dafa concentré wu nga xam ne foofu nag mooy centre bi nga xam ne fa lépp yi jóge di dem leer googu ci Sayyidina na sallallahu alayhi wasallam la jóge maanaam li ko peeg nag xam nga leer gi ci boppam mooy Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais li ko peeg Cheikh Ahmed Tidiane la radiyallahu anhu à moom ci la yàlla lépp lu jóge ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bala moo dem ci keneen ci Sayyidina si Cheikh Ahmed Tidiane lay jaar radiyallahu anhu ku ci mos doog cee mos Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom la lépp loo xam ne dafa balle ci xadara yeneen bi sallallahu alayhi jaar ci yeneen yeneen ci alayhi salaam bala moo jaar ci keneen wala leneen day jaar ci Seex Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ku mos moo lay mosal xoolal xoolal eh, am na benn nitu yàlla bu ne ma xoolal eh, mu ne ma Allah 66 la Muhammad 92 la sallallahu alayhi Seydi Ahmed Ahmed Tidjani radiyallahu anhu mooy Seydi Ahmed Tidjani radiyallahu anhu moom lan la 548 boo ko boolee muy 706 mooy ihaatati nuuril mutamsam 706 548 plus 92 plus 76 égale 706 mooy même nombre bi nga xam ne moom mooy taxaw ci ihaatati nuuril mutamsam Allah Muhammad Seydi Ahmed Tidjani mooy peeg mboolem leer yi ku bëgg dara ci yàlla foog nga jaar sir Cheikh Tidiane la daan yenent bi sallallahu alayhi wasallam allah amul leneen loolooy chemin bi mboolem sëriñ yi wala yu yëpp ku mën doon ci sir Cheikh Tidiane la daan lay jële amul keneen nako la sax qutbul wujudi alladhi abda wilayatuhu rabbi wa adamu bayna al-ma'i wa at-taymi wal ghawth wal barzakh al-maqtum aliya aqtab bila raybin wa tamim sir Cheikh Tidiane la radiyallahu anhu kon ihaatat nuuru mutalsam sallallahu alayhi yàlla nga julli moom waala alihi ak ñoñom mooy mboolem jullit ñi ñi topp ci yoonam salaatan yàlla ñu ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam to arrifu boo xam ne da nga ñuy xamal bi à travers julli googu iyaahu ana kan mooy yonent bi sallallahu alayhi parce que bu ñu xamee yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam yàlla ku xam yonent bi rek xam yàlla kon yàlla nga ñu xamal ñu yer kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax jëwatu kam gis nañu fort ci durratul bayda la jóge centre noyau haqiqatul muhammadiyya Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu kese moo am maqaama boobu am na benn wàllu yu boo xam ne nee na dama ne ko yow damaa gis sa salawaatu ala nabi yi ngay def mu nuroog jawharatul kamal mu mel ni ñoo bokk fi ñu jóge mu ne ma waaw dëgg parce que yépp ci Cheikh Ahmed Tidiane la jóge radiyallahu ndax mooy ruuxu salawaat salawaatu ala nabi yépp seen ruux Cheikh Ahmed la radiyallahu ci moom la yëpp balle mu ne moo tax sama salawaat yi Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu koy wax directement ma di ko bind di ko wax ci moom la jóge kon ñu yam foofu insha timis dafa mel ni mi jot léegi ah oui a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma